mu ne am na benn yonent ci yonent yàlla bi saa salaam koo xam ne da ko doon def da doon rëdd rëdd yooyu fa man képp koo xam ne waafaqa daje nag xattahu ab rëddëm mooy ñi koy def ci yéen bu daje moom nam ko doon defe de ak lam ci doon nam ko doon defe fa zaaka kon loolu baax na waaw léegi eh, léegi nañ taxaw fii léegi yonent boobu alayhi salaatu wassalaam am nañu ne Seydina Idris la woon alayhi salaatu wassalaam comme ni ko boroom awnul maabuud ba léegi tudde am ñu ne Seydina kii la woon Idrisu alayhi salaatu wassalaam am ñu ne Seydina Daniel voilà mooy eh, prophète eh, banu Israël boobu eh, Seydina Daniel alayhi salaatu wassalaam am na ñu ne moom la bon waaye wallahu taala alam ay zalika kaan waaw yàlla nag moo xam dëgg dëgg dëgg dëgg Euh, euh, léegi euh, loolu dëgg-dëgg nan la demee woon waaye léegi bi nga xamante ne nii nag loolu la <laughs> léegi nag kii ne mooy léegi yàqut tuut voilà nañ taxaw ci loolu nañ taxaw ci affaire boobu parce que loolu jar na taxaw tuuti tuuti léegi mooy waaw yonent boobu doon def loolu ñu ne la yonent boobu ci xam-xam la ko tegoon mooy loolu xam-xamam la woon. xam-xam bu ko yàlla joxoon moom ci xam-xam yaqin la ko tegoon alors que yéen nit ñi koy def léegi tegu ngeen mbir mi ci xam-xam amul xam-xam mooy ci ay taxminaat la ko bi waaw loo xamante ne lu ngeen di njort ak lu ngeen di afaalu ko yaakaar ak di di di ci loterie façon loterie la ci yéen yonent boobu mooy xam-xam boobu yàlla daf koo joxoon muy xam-xam boo xam ne defewu ko woon ci ay loterie moom li mu doon def da koo xam muy xam-xam bu leer nañ yaqin la ci amoon alors que yéen amu ngeen ci li nga xamante ne mooy yaqin voilà kon nag ci kaw loolu mooy yeneen may sarsam gis nga waxu la mi jàngale teggin mooy mbir la moo xam ne yéen ñi koy def léegi bu dee ne yonent boobu xam-xamu yonent la xam-xamu yonent la loo xamante ne nii comme que am na yonent bu ko doon def loolu nekkul loo xam ne dafa xaraam ci moom waaye yéen ñi koy def ndax moom yaqin la ko tegoon alors que yéen tegu ngeen ko ci yaqin tegu ngeen ko ci lu leer ci ay tax nii naan ngeen ko teg waaw kon moom leer la woon ci moom alors que yéen du loolu da ngeen di tâtonner waaw dangeen ngeen di tâtonner da ngeen di làmbatu moo tax mu ne ku dajeeg bosam ah kooku de daje nag la nga xam ne mooy li jub waaye kan moo xam loolu waaw kon loolu. Euh, lu ama am solo la moo tax boroom xam-xam yi al imaam an-Nawawi rahimahullah mu ne boroom xam-xam yi dañoo wute ci maanaawu xadiis bii nii lii ci lii yonent may saa saa wax mu ne li ci wér anna maanaahu man waafaqa xattahu fa huwa mubaahun lahu walakin la tariqa lana ila al-ilmi al-yaqini bil muwaafaqati fala yubaahu wal maqsuudu annahu xaraamun li annahu la yubaahu illa bi yaqin bi yaqiinil muwaafaqa wa laysa lanaa yaqiinun bihaa wa innamaa qaala an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam faman waafaqa xattahu fa zaaka wa lam yaqul huwa haraam bi gayri ta'liiqin ala al-muwaafaqa li allaa yatawahhama mutawahhimun anna haadha an-nahya yadxulu fiihi zaaka an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam alladhii kaana yaxuttu fa haafaza an-nabiyyu sallallaahu alayhi wa sallam alaa hurmati zaaka an-nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam ma'a bayaani al-hukmi fii haqqinaa falmaana anna dhalika an-nabi alayhi salaam la man'a fi haqqihi wa kadha law alimtum muwafaqatahu walakin la ilma lakum biha voilà kon al imam an-Nawawi ci al-Minhaj di ki foofu la ko waxe moom la boroom Awnul Ma'bud di reprendre ni mu ne al imam an-Nawawi nee na boroom xam-xam yi dañu wute ci maanaawum bi mu ne li wër ci loolu mooy kene képp koo xam ne dëppoo na ak rëddëm la nga xam ne moom la yonent boobee doon def loolu dagan la ci moom waaye yéen amu ngeen yoon am ci yaqin comme li ñu wax sànq ndax moom yaqin la ci amoon waaw kon nag du dagan ci yéen waaw mu ne kon li mu jublu fii mooy que ne daa xaram ndax du dagan lu dul ku ci am lu leer nañ yaqinul muwaafaqa loo xam ne leer ne lii day dëppoog li yàlla bëgg te tamit loolu la ko yàlla noonu la ko yàlla xamale mu ne que ñun en que ñun ñi ci des amuñu xam-xam boobu ku amul xam-xam boobu ci ñun loolu day xaraam ci yow waaw mu ne yeneen may saa saa nag dafa wax loolu fa man waafaqa xattahu képp koo xam ne am bind am rëddam waxul bind bi ñuy bind ci kaye yëpp yooyu wax nañ la sànq expliqué nañ la li imaam Ibn al yi wax voilà <laughs> képp koo xam ne am rëddam daal dinay dëppook rëddu bële te waxul ne moom da ne ne ne fazaaka loolu la te waxul ne daa xaraam ndax day sàmmonteeg ndax aji yaakaar def def leen jàpp ne ah waxu yonent may saa saam day dugal ne kon yonent boobee lam doon def dafa xaram alors dafa baaxul alors que moom da ko doon def waaw yonent may saa saam sàmmonteeg xormaay yonent boobale leeral nag acte bi nga xam ne moom daganoon na ci moom ñun nag ci suñu àq mooy daganul ndax nan ngeen koy mën a dëppoo bi te loolu daa war a daj tegu ci lu leer warula tegu ci ay taxmiinaat waaw mu ne mooy kon loolu terewuñu ko ci àqu boobu boobule waaw alayhi salaatu wassalaam waaye yéen tamit bu doon xamoon ngeen am ngeen ci xam-xam bu leer buy dëppook la yàlla nam ma ak la mu bëgg ci loolee la nga xam ne moom la cay dogal bu boobaa dina dagan ci yéen waaye nag ñun dañoo amul possibilité ak ci loolu loolu mooy xam-xam parce que wax ji wax ji mooy lii mooy d'une manière générale mooy lii la mooy li ëpp ci nit ñi sinon xam-xam mu boobu noonu borom bi tabaaraka am na ci ñoo xam ne duñuy yonent yonent ba eh, suñu borom xamal na leen ko looloo tax tamit loolu imaamu Nawawi waxu ko man ñi maa ko wax <laughs> waaw mooy ginnaaw bi ñu waxee li imaamu Nawawi wax léegi euh, wala nañ wax ñoom li ñu wax ba pare après ñu wax li ñun li ñuy wax insha allah mu ne wa qaala al-Xattaabi lii imaamu Nawawi indi ko waaye na ko noonu al borom Mawnul Ma'buud toxal na ko ci moom mu ne al imaam al-Xattaabi nee na haadha al-hadiis yahtamilu an-nahya an ida kaana ilman linnubuwa linnubuwa zaaka nabi wa qad inqata'at fa nuhiina an ta'aati daalik mu ne imaamul Xattaabi rahimahullah dana xadiis bi li muy yenu mooy dañoo tere ñuy def rëdd yooyee ndax eh, lii xam-xamu yonent boo bële la te yonent boobee xam-xam boobee mooy yonent suñu boroom dog na ko mooy arrêté na ko kon nag ñun ñii dañoo tere kon ñu koy dikkale mu ne wa qaala al qaadi Iyaad kanta al imaam al qaadi Iyaad dane al li ñu tànn ci firi lii mooy anna maanaahu anna maanaahu man waafaqa xattahu fa zaaka alladi yajiduuna isaabatahu fi ma yaqulu laa annahu abaaha daalika li faa'ili mu ne lii nga xam ne moom lañ tànn te mooy liñ tànn ci ci ni ñuy maanaawu xadiis bi mooy képp koo xam ne day def rudd yooyu ci yow Muawiya ñi nga xam ne nee nga ñoom dañ koy def mooy nga gis waafaqa mu dëppook rëddam la yonent boobu la di def kookee ngeen di trouver moom li mu ba mu rëddee li mu leen wax mu demee noonu waaw waaye tekkiwul mukk que ne loolu léegi comme que nag demee na noonu day dagan loolu day delluwaat ci kuhaan yi ñu doon wax sànq ak araaf mooy léeg-léeg ñu wax dëgg ñoo ñu wax loo xam ne waxuñu dëgg sax waaw ndax ñoom sadaqaka wa huwa kazub moo ci am la yonent ba saa saa waxoon Seydina Abu Hurayra keroog bi nga xam ne ci lañ ko yonent bay saa saam doon euh, gardeloo tàndarmay zakaat yi am benn paa boo xam ne day ñëw di ci jël mu jàpp ko mu koy ñaan naan ko bàyyi ñaan maa ngi lay ñaan du mu ñëwaat mu koy def di ko def ba ñetteelu yoon mu jàpp ko ne ko tay moom foo jaar ma yóbbule ci yonent bay saa saam mu ne ko bii moom dama lay ñaan bii du mu ñëwaat waaye dinaa la jàngal leen bàyyi ma jàngala leen mooy dénk ko aayatul kursi yu ne boo ko jàngee ñun saytaane yi mënuñ ci yow dara waaw ñun duñ la man ci yow dara mooy saytaane yi duñ mën ci yow dara fekk waxu ko sax kan la dëgg-dëgg yore te bay saar ne ko ana sa waa ji laaj ko mooy ca ñetteel ba mu ne ko lii de la ma wax finalement waaw saa bu ko waxoon danaan ko mu ne ko lii ma wax jox na ma ayatul kursi yu nee na nag du ñëwaat yeneen bay saar ne loolu ma wax ci ayatul kursi yu am na waaw sadaqaka wa huwa kadhib waaye moom naraakoon la loolu moo am ci gaa yooyu kuhan yeeg ñooñu léeg-léeg li nga xam ne mooy li am li ñuy wax léegi nag xatt gii nag ki nga xam ne manu ko teg ko ci ay taxminaat bi asaaloo kooku moom ñoo ñooyam mooy bu dëppoo wéeg ak li nga xam ne moo am mooy dëppoo nag la yonent boo bële alayhi salaatu wasalaam doon def moo tax mu ne ko fa zaaka loolu la al imaam al qaadi Iyaad wax nii ne rahimahullahu taala ne loolu ci ngay gisee kon la mu lay wax ne lu ah ñaataa des benn bu tuul kon de yow moom sa problème dina am di nga am problème musiba far musiba dal la loolu daa dëppoog la yonent ba la doon wax doon def waaye mu ne loolu tekkiwul ne la am naw abaha zalika li fa'il loolu tekkiwul ne dafa daganal mbir mi loolu comme rek kuxaan bi gisaanekat bi loolu le test tay mu wax mu dëpp ak dëggu euh, loolu tekkiwul ne moom dañ koo daganal loolu kon nag euh, mu ne qaala wa yahtamilu waaye it day yenu am na hada lii nii nusixa fii shar'ina waaw fa xasala min majmuu'i kalaami al-ulamaa fi al-ittifaaq ala an-nahyi anhu mu ne daal léegi mooy que ne léegi nag mu yenu que ne que ne haadaa nas que mbir mi am na haadaa que ne jëf joojee sax bu muy duddee dañ koo nasaxaal ci suñu sariya ndax loolu shar'u man qablanaa la taxawoon nañ ci fan yi sariya ñuy jiitu woon waaw suñu sariya tey ñëwul euh, fii clairement daal di koy dëgëral waaw yeneen tuwaay sax sax dañ daal ku dëppook loolee fa zaaka waaw. waaye loolu waxin wu rafet la ngir boroom def def la jàpp ne ah yonent bari saa day wax la yonent boobu la ne woon baaxul voilà mais ñun boo xamal ni ci yeneen teggin que ne loolu mooy yéen dañ leen a wax jaamuloo yàlla ci lu leer wala shibhul yaqiin lu xaw a jege yaqiin waaw lu leer waaye teguñ leen ci ay taxminaat ak yoo xam ne leerul kon nag bu leen ko dikkee mel ni loolu la ñuy wax kon nag mu ne al imaam al awnul borom awnul maabuud mu ne daal. léegi nag mu nekk loo xam ne daal kon dañ koo chari dañ koo euh, al imam al yi mooy wax euh, Iyaad que ne loolu dañ koo nasaxal ci suñu charia bi léegi daal boo dajalee li nga xam ne moom la ci boroom xam-xam yoo xam da ngay gis ne te loolu imam an-Nawawi moo ko wax ci fin bi que ne loolu que ne dëppoo nañ que ne lii dañ koo tere léegi nag ginnaaw bi ñu waxee lii ma ne léegi nag kaay nag ma wax la man li ma doon wax mooy lii dafa nekk xam-xam yoo xam ne xam-xamu nubu wala dëgg la te xam-xam la yoo xamante ne yonent boobee da ko doon def mu teg woon ci xam-xam léegi nag lii yonent bi saa saam bi wax tamit bokk na ci li tax mu ne képp ku dajeek moo euh, ku tombeek moom nam ko doon defe fazaaka waaw képp koo xamante ne nii fa man waafaqa xattahu fazaaka lool mooy benn affaire rek am na mooy ne xam-xam la yoo xam ne du xam-xam yoo xam ne dafa exclusivement réservé au prophète alayhi salaam bi nga xam ne dañ leen a nii am na ñoo xamante ne ñi duñuy prophètes yi ñu xam comme prophètes yi nga xam ne comme rasulullah saydna Musa saydna Ismaïl saydna Musa ak saydna Isa saydna Ilias ak façon yooyu ak saydna Yunus ñoo xamante ni nii borom bi mosal na leen ci façon xam-xam yooyu ñooñu tamit bu dee ne kooku ku yàlla ubbil ci côté boobu kooku li muy defati tuddatul tax ñin nekkatul loo xam ne asaaloo la kooku tamit day dugg ci wax yi fa man waafaqa xattahu fa daak waaw kooku dëppoo bi nekkatul ci lu mu teg cay asaaloo mais ci yaqin la ko teg kooku kenn xaraamalu ko loolu voilà loolu tamit lu ama am solo la parce que xam-xamu yonent la alayhimu salaatu wassalaam te sa sam nañu ne al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi dëgg dëgg dëgg dëgg ñooy eh, dono yonent yi alayhimu salaatu wassalaam te boroom bi nag dafa tànn ci ñoom ñoo xam ne da leen a yëkkati ci kaw yëkkati leen ci ay daraja yu kawee kawee kawee kawe waaw comme li nga xam ne moom la boroom xam-xam yi di wax Euh, al mutas euh, suufi yu na yu mag yi kene wali yu boo gis dafa teg tànkam ci diggu tànkub yonent waaw mooy daanaka li yonent bam ne woon ci la ne moom daanaka moom mooy donam mooy donom waaw mooy ci ko donn ni mu koy donne nag xam-xam yooyu nga xam ne moom la amoon lu ci bari pas nii lu ci bari borom bi da ko koy mosal da koy donn la te xam-xam yooyu nit ñi dañ koo am boo dee nag rawatina bu dee nag yaa yaa yow yaa doon seen chef di say nekk Muhammad yi Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam nga nekk ki nga xam ne moom ci ñi ko doon yow waxuma la xam-xam yu mooy yëppee nga yu ñu da kooku nag moom kenn du ne moom laa bi daa xaraam moom wala moom parce que moom affaire bi leerul ci moom parce que kooku yaqiin lay wax waaw. kanta ñi ci des ñu ëpp ci ba ñun ak yooyu waaw ñun ci ñooñu la waxu ñii ñoom Imaam An-Nawawi Imaam Al-Khattabi woon ko ñoom Qadi Iyad rahmatullah alayhi loolu du dugg ci ñun que ne waaw loolu comme que ñun ci taxminaat lañ koy teg teguñu ko ci leer loolu du ci suñu xaq moom dañ koy ba waaye mbir mi loolu la wallahu ta'ala a'lam léegi Sayyidina Muawiya radiyallahu anhu muy continuer kon bi waxee ah yonente ma ni sa sam wa min naa rijaalun yaxutun li nga xadis ñu guddee ba léegi des na xaala mu ne kaana nabiyyun min al anbiya yaxut am na benn yonent boo xam ne ci yonent yi alayhi salaam da doon léegi fa man waafaqa xattahu fa zaak qaala wa kaanat lii jaariya sayyidina Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami ba léegi ñu ngi ci xadis imam Muslim bi rahmatullah alayhi nekk xadis bi nga xam ne borom Riyaad da koo indi muy xadis numéro 701 waaye duggul ci ñëwul ba fii mais ngir yokku njariñ moo tax ñu bëgg a jàll ba fii qaala mu ne wa kaanat lii jaariya nee na ma ne yonent bay sa mu ne man damaa amoon benn jaam bu jigéen taraa ghanaman lii qibala Uhud wal Jawaaniya mu ne dama doon sàmmal sama gàtt yi waaw sama xar yeeg sama bëy yi tibala Uhud fële ci Uhud côté Uhud wal jawaan ya benn bërëb la boo xam ne sorewul Uhud tamit loolu mooy li bëgg mais nekkul al furuuf diggante Makka ak Medina ndax côté Uhud la nekk comme ni nga xam ne noonee la ko ñoom al imaamu Nawawi rahimahullah leer contrairement li al imaam al qaadi Iyaad ne fële la ca côté furuu la waaw foofu la jawaan ya nekk mais euh, liy gën niru mooy daal côté Uhud la Eh, wallahu taala alam nee na fa talaatu zaata yawmin ma ñëw foofule nag di xool nan la yore sama gàtt yi denn bés ma ñëw yëddu si xool si fa ida zi'bu qad dhahaba bi shaatin min ghanamiha ma fekk ne till bi yóbbu na benn ci ci ci gàtt yi daal waaw moom daal sàggan na walla di xoole wala daa nelawoon wala daa manque d'inattention ba benn euh, tilli ñëw jël ci benn ci gàtt yi daal di daal di koy fàdd quoi waaw yóbbu mu ne nag ma ko gisee seen boobu gis julli gi jël ko di daw wa an rajulun min bani aadama mu ne yeneen tubaab saa saam man nag benn góor laa ci doomu aadama yi alayhi salaam asafu mooy damay mer mooy aghdabu waaw mooy mer damay dikkal comme ni nga xamante ne doomu aadama yi noonu la ñuy buñ gisee yenn yoo xam ne bon kiiwu leen ñu mer man nag loolu damay dikkal kamaa yasafuna comme ni ñuy mer laakin nii moo tax dama meree nag li ma def sakaktuha dama koo mbéj sakka waaw dama koo mbéj mbéj tël tël laa ko def bi ma meree gis loolu ah mooy xanaa mooy loolu xoole yow fa newoon ba ba ba ba ñëw fekk tënk ba la di daw yóbbu benn ah xanaa ni yow loo doon def nee na nag bi loolu amee fa ataytu rasulallah ah, bi ma defee loolu ma dikkal yonent bi alayhi salaatu salaam nettali ko nettali bi fa azama zalika alay yonent bi alayhi salaatu salaam màggal mbir mi lool mooy nan laay dóore koo xam ne mu ngi may liggéeyal jaam la dëgg la waaye coono gi mu def di ma yoral sama gàtt yi. ñépp nekk ci dëkk bi mu nekk ci biti ca àll ba uxut ah sonn di la toppal sa gàtt yi dogal dal ko ci benn bés tilli jël ko nga ñëw amoo dara looy def lu nga mbeg ko affaire bi yonent bay sa sam réer ko waaw pour wane ne lool jaaduwul waaw allahu akbar ay way ñi nga xam ne ñooy jàpp seen ci moindre erreur boo xam ne tayuñu ko ñu fuete leen bañ ñaci waaye waaye ñooñu sori nañ njàngaleem yonent waaye sar salaam waaw duma leen ndax lan yow mu la doon defal lim la doon defal yëpp tey duum la doo xaal lim la doon defal loolu taxawoon nañ ci jamono yële hmm, xalaatal loolu yeneen may sa sàmmal ma ne ko ah ya rasulallah afala antiquha mais yonent bay sa sàmm kon mbir mi gravi na nii mais kon teema koo teema koo libéré moom jaam boobu jaam bu jigéen boobu xaala yonent way saa saam ne ma itini biha demal nga indil ma ko demal nga indi ko nga ñëw nga ñëw moom nee na fa ataytuhu ma dikkal ko indi biha ma indil yonent saa saam jaam bi ñu agsi fa qaala laha yonent way saa saam ne ko ayna allah ne ko ana yàlla qaalat eh, mu ne ko fi sama mu ngi ci asamaan qaala nee na yonent way saa saam ne ko man ana man maay kam qaalat mu ne anta rasulullah yow yaay ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ne ma fa atiqaa ne ma atiqaa fa innaha mu'mina waaw <laughs> ne ma libéré ko ndax kii way ngëm yàlla la waaw waaw ko libéré ko ndax moom way ngëm yàlla la léegi xadiis bi nii côté bii nii ak bari wax <laughs> mooy xadiis bii moo siiwee ci xadiisul jaariya waaw boo déggee ci biir boroom xam-xam yi ñu naan xadiisul jaariya mooy xadiis bi xadiis sayna Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami waaw radiyallahu taala anhu mooy ndaw sii nga xam ne dafa ñëw jaam bi euh, sangam dóoroon dóor yi ba yonent bay saa saa ko ne ko indil ma ko mu ñëw mu ne ko fa mu ne ko ayna Allah waaw ayna ana yàlla mu ne ko fi sama ci asamaan mu ne ko may kan mu ne ko rasulullah mu ne ko kon libéré ko moom wëy ngëm yàlla la lii boroom xam-xam yu njëkk alayhim dama lay wax li imaamu Nawawi toxal rahimahullah après ñu ñëw ci yenn wax yi nga xam ne am nañu koy wax léegi al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne hada al ahadith min ahadith as-sifat wa fiha madhhabani taqaddama dhikruhuma marratin fi kitab al iman mu ne xadis bii daa bokk ci xadisu sifaat yi lañ leen di woowe yi nga xam ne melo yu borom bi tabaaraka wa taala la ñuy euh, melale mu ne nag am na ñaari sóobuwaay ñaari jëmuwaay yoo xam ne romb na lu bari ci téereb imaan bi kitaabul imaan bu imaam muslim benn bi mooy al imaanu bihi min gayri xawdin fiihi fii maanaa mooy gëm ko noonu ni ko yonente may saa saabu waxe ni ko alxuraan waxe saa ñu nekk di dugg fii wala maanaa bi lii daam lool loolu lañ naan ak tafwiid waaw mooy mazhabu tafwid mooy jël mbir delloo ko ci yàlla jàpp ne daal ni ko yàlla comme la imaamu Shafi'i doon wax amantu bil amantu billah wa bima anzala allah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima amanat wa bima jaa an rasulillah ala muradi rasulillah naa yàlla ak li nga xam ne moo tukkee ci yàlla ak ni nga xam ne mooy namm namm yàlla gëm naa yonent bay saa salam ak li tukkee ci yonent bay saa salam ci kaw namm namm yonent bay saa salam voilà loolu mooy te loolu salaf yi ñu bari lool la woon aayaat yi wax lool que yàlla day wàcc ci asamaan si day wàjju asamaanu juróom-ñaar day wàcc ci ba ñëw ci asamaan bu bii nii bu guddi gi jeex ah. di laaj ana kan moo may ñaan dimbal kan moo may ñaan ma jéggal ko ma jéggal ko ak yooyu loolu loolu ñoom noonu lañ ko doon jàppe ñu ëpp waaw mooy dañ doon jël mbir mi nii lañ ko la ko yonent bay saa saa waxe ak tamit aay yi nga xam ne noonu la mel ñu jàppe ko noonu gëme ko noonu saa ñu dugg di ko utal ay maanaa naan bon am na maanaa boo xam ne xam nañ ko loolu la war a doon déet doon ñoon def lool loolu mooy tafwid waaw moom lay wax nii te loolu moo tax imaamu Tirmidhi yi doon wax euh, bu ma jiwul moom war naan lool aslam moo gën a moo gën a moo gën a gën a euh, salaf yi loolu lañ doon wax moo gën a mucc voilà nga xam ne yow doo dugg ci yooyu yàlla daal moo ko wax nii yonent bari saa wax gëm nañ ko noonu kanta maanaa nan la fa neweek ak fan la nekkat ci kaw asamaan si wala ci suuf wala ci biir loolu ñu yoon new ci du ñu ci dugg du ñu ci xuus déedéet xam nañ ne lenn tamit xam nañ ko mooy que yàlla mbir yi da koo da kon ñoom du ñu dugg yooyu du ñu dugg ci yooyu moo tax Imaam Nawawi ne kon mu njëkk bi al imaanu bihi min fi maanaahu ma'a i'tiqaadi anna allaha ta'ala laysa ka mislihi shay wa tanzihi an simaati al-maxluqaat lii mooy bu njëkk mooy li salaf yi doon def li ëpp ci ñoom lii la woon kene dañu koy gëm ni ko yàlla waxe ni ko yonent ma saa saam waxe ànd ak pas-pas di dugg ci maanaam kene yàlla moom amul dara lu mel ni moom comme ni may ñëwee naan man damaa yor sama kaasu ndox jëlu suukar dugal ci kon mënoo loolu par exemple dañuy firndeel sa sori yàlla que ne loolu mënu la tekki loolu waaw ndax li kamislihi shay dara melul ni moom mënu la nekk yàlla daa nekk ci biir asamaan si asamaan si ëmb ko kon kay dootul yàlla <laughs> nan la loo xam ne mooy borom ba pare mu bind ay mbindeefam daal lenn ci mbindeefam yi muy asamaan daal di koy muur kon fis sama yi <coughs> ñoom ñu ne loolu dañ koy dàqal que ne loolu mënu la nekk. façon maanaa yooyu wa tanzihi ak di ko sori am simaatil maxluqaat ak li nga xam ne ay mandargaay mbindeef la te mbindeef dafa bokk ci ay mandargaam mooy loo xam ne dañ koo dafa composé wu <coughs> waaw dafa am yu dafa sosu am lu tax mu sosu am yu yoo xam ne ñoo ànd ngir mu sosu kon loolu yàlla sori na lool lay ndax lan lay sa kamithlihi shay mbindeef bokk na ci mooy day nekk fenn am lu ko contenir loo xam ne da koy wër bu ma nee ci néeg bi mais néeg bi mur yi ñoo ma contenir maa ngi ci biir loolu sori na yàlla damul benn mbindeefu yàlla boo xamante ne noonu na def yàlla waaw te lépp lu dul yàlla mbindeefu <coughs> kon mais dinañ gëm li yonent bay saa saa wax mais moom ni mu ko ni mu ko xamee ak muraadu laahu ak rasuula loolu mooy bu njëkk li mu ne wasaani ñaareel bi mooy ta'wilu waaw mooy li nga xam ne am na ci salaf yi ñu ko doon am na ci comme ñenn yi bëgg gëmloo na loo amuloon bañ a am ñaata yoon la ñoom Ikrima ak ñooñu ak taal ak Mawlana Ibn Abbas ci boppam ah di def tawil yu mel noonu ak ñeneen ci saxaaba yi radiyallahu kon boo bëggee gëm loolu amul woon loolu loolu demewul noonu mu ne kon ñaareel <coughs> tawiluhu mooy daal di koy gëndale waaw interprète ko bi maa yaliqu bihi loo xam ne dina yell ak borom bi nekk nekk borom bi tabaaraka wa mu ne fa man qaala bi hada qaala ki wax lii nag mooy kon day interpréter mooy dina ko utal fexe maanaa yi nga xam ne du du nekk loo xam ne day bëtt tanzih mooy sori yàlla li nga xamante ni mooy lépp loo xam ne melooy mbindeef la waaye du nekk loo xam ne day wàcc li nga xam ne mooy mbiru yàlla wala di ko déedéet tanzih ji da ciy day day accolé moom waaw ak taqdis yëg yëpp léegi nag mu ne ki ñu wax lii <coughs> ak màggal bi kaanal muraadu ñooñ mooy imtihaanuha mooy yeneen may saa saam da doon tester ndaw si jaam bi ngir xam est-ce que gëm naam gëmul hal hiya muwahhida tuqirru bi anna al-xaaliq al-mudabbir al-fa'aal huwa Allahu wahdahu wa huwa alladhi idha da'aahu ad-daa'i istaqbala as-samaa' kamaa idha salla al-musalli istaqbala al-ka'ba voilà <clears throat> loolu la yonent bi saa salaam aji wax yi gise nii ne loolu la ixtibaar la woon ndox imtixaan la woon ko doon tester kese est moom gëm na ne <clears throat> te saxal na ne moom ndaw si ki nga xam ne mooy aji bind ji mooy kii sopp ne ko ci jaamam di jëfaakoon bi moom dong te mooy def lu ko neex kooku mooy yàlla di yàlla mi nga xam ne aji julli ji buy julli bay hmm, jublu la fan ci kaaba gi est-ce yàlla ci kaaba ji la nekk haasha mukk te pourtant nee na bu ñuy julli nañ jublu ci kaaba gi te nee na fa haythuma kuntum fu ngeen mën a nekk fa samma wajhullah fu ngeen man a nekk foofu la nekk nekk yàlla est-ce que daa veut dire que nekk nekk yàlla fu ngeen tourné mu nga fa yàllaa géej nekk moom yàlla jëmm la boo xam ne yow boo tourné fii non mooy dalaa bëgg a wax ne bu dee naafila ngay julli boo xasee kàbbaar jàppaloo xibla bi foo mën di tourné rek baax na. la ngay ut mooy jublu ci kaaba gi ngir yàlla màggal ko jublul ko loolu da ko am foofee waaye tekkiwul ne yàlla koor la boo xam ne boo yéegee ci bato bato biy déplacé wu yàlla di déplacé wu ak yow <laughs> déedéet voilà kon naka noonu aji ñaan bi di ñaan bi yëkkati loxoom ci asamaan yàlla moom ñuy ñaan bi yëkkati asamaan ci kaw tekkiwul ne comme que damay yëkkati samay loxo bu may ñaan ci asamaan yàlla fa la ne te gisoon nañu hadith bi Seydina Abu ci uh, uh, al imaam al Bukhari rahimahullah bi yeneen bay saa saam naan bu aji julli ji buy julli bu mu tifli ci kanamam bu mu tifli ci bayna yadayhi waaye bu mu tifli ci kanamam bu mu ci cam ndeyjooram tamit ndax lan xam nga xadis boobu gisoon nañ ko Imaam An-Nawawi naan loolu mooy ci biti du ci julli ba ma ne loolu nag xadis bi jàppale wu ko <laughs> voilà <laughs> waaw mooy hadith boobu gisoon nañ ko nga xamante ne dane ndax yàlla moo nekk ci kanamam fa inna allaha min qibale waaw waa léegi est-ce que ça veut dire que ah, ah, fa inna allaha min qibalihi ça veut dire que yàlla daa nekkoon euh, daa nekk ci kanam ci kanamu waa ji taxaw léegi euh, euh, du loolu ndax boo waxee lool mooy kon mu ngi suuf fii taxaw asamaan si nga naan fa la nekk alal arshi ah, kon bu boobaa anamu ah alal arshi stawa kon loolu yëpp waxoon naa la foofu loolu bokk na ci li nga xamante ne day wane ne yàlla borom bi tabaaraka wa subhaanahu wa amul lii amul bërëb waaw te jihaat yi peeguñu ko waaw jihaat yi peeguñu ko mooy wàll wàll yi peeguñu ko horizon yi peeguñu ko te tamit bërëb yi teeguñu ko kon loolu la kon loolu dafa am solo <laughs> loolu lu ama am solo la gis nga moo tax alxuraan ngay jël lépp ngir mën a xam affaire yi ak sunna foo xam ne yonent bi saa saam danaan bo borom bi mu ngi sa kanam te loolu ñépp xam nañ ne borom bi newul ci suuf waaw foofu lañ leen wax imaamul xaafis xajar bi mu ne euh, kii euh, ñi nga xam ne ci mu'tazila yi ñi nga xam ne dañ naan euh, borom bi fépp la nekk waaw waaw ne léegi euh, mbir mi mooy mbir mi mooy <coughs> boo nee mu ngi fépp léegi boo sujootee ta waaw beneen hadis bi ne tamit <laughs> boo nit ki fi muy gën a jege nga xamante ne nii mooy boroomam mooy bu sujootee waaw léegi est-ce que ça veut dire que moom bu sujootee yàllaa nekk ci suuf loolu kenn waxu ko loolu kenn waxu ko waaw kon mu ngi noonu mooy xadiis yi naa Anas bi mu doon wax bu kenn taxawee di julli moom day wax day dee yàlleeg boroomam boroomam fa wa inna rabbahu baynahu wa bayna al qibla borom bi moo nekk digganteem ak qibla bi fala yabzuqanna ahadakum qibla al qibla <laughs> voilà kon loolu dafa am solo borom bi nekkul day yow diggante xibla bi digg man bu ma taxawee di julli ci kaaba gi yoon borom bi daa nekk sama diggante xibla bi taxaw non loolu lépp day wan ne mooy borom bi du koo xam ne kon dafa ne am ci espace bi la nekk wala ci temps bi déedéet léegi nag kon ñi wax lii mu ne kon al imam an-Nawawi bu ñëwaatee mu ne ñu ne loolu yonent ma da ko laajoon lii ngir tester ko xool est-ce kii gëm ne yàlla waaw te comme que ñoom kuffaar Quraysh yi ak arab yi seen yàlla yi ci kaaba gi lañ ko defoon ak ci suuf léegi nag mooy ndaw si ne yàlla bi ci asamaan man mooy bi nga xam ne moo féete kaw ñëpp mooy loolu du bërëb waaye mooy makaana la du makaan waaw mooy yëkkati ku borom bi kaweem miñ naan ta'ala 'uluwan kabira waaw mooy kawe nag kawe boo xam ne upp na mbi xelu mbindeef makaana la mais du bërëb waaw mooy borom bi nga xam ne moo féete yépp kaw te yéegul sama moom yàlla boobu noonu nga xam ne moo féete as-sumu ñépp kaw tiim ñépp jaamam yi wa huwa al-qaahiru fawqa ibaadihi noot jaamam yi kooku man laa gëm voilà kon nag mu ngi noonee Ah, mu ne <coughs> kama anna al kaaba qiblatu al musallin aw hiya min abadati al awthan ngir xam est-ce que ci jaamukatu euh, euh, ñi nga xam ne ñooy euh, xërëm yi la al abidina lil awthan allati bayna aydihim li jaamu xërëm yi nga xam ne ñoo nekk seen kanam waaw mu ne nag bi nga xam ne ci la ne fi sama alima annaha muwahhida wa laysat abidatan lil awthan bi mu waxee loolu la yonent may saa saa xam ne kii nekk na koo xam ne dafay wéetal yàlla bokkul ak ñuy jaamu xërmu Quraysh yi ak yu arab yi mu ne qaala al-qaadi Iyaad al-imaam an-Nawawi mu ne al-imaam al-qaadi Iyaad ibn Muusaa al-Maaliki al-Maghribi nee na radiyallahu anhu mu ne laa xilaafa bayna al-muslimiina qaatibatan faqiihuhum wa muhaddithuhum wa mutakallimuhum wa nizaaruhum wa muqalliduhum anna az-zawahir al-warida bi dhikri llahi ta'ala fi as-sama' ka qawlihi ta'ala a amintum man fi as-sama'i an yakhsifa bikum al-ard wa nahwahu laysat ala zahiriha waaw bal muta'awwila 'inda jami'ihim faman qaala bi ithbati jihati al-fawq min ghayri tahdidin wala takyif min al-muhaddithin wal fuqaha wal mutakallimin ta'awwala fi as-sama' ay ala as-sama' wa man qaala min dahma'in an-nudaar wal mutakallimiin wa ashaabi eh, at-tanziih bi nafyi al-hadd al-hadd wa istihaalati al-jiha fi haqqihi subhaanahu wa ta'aalaa ta'awwalahaa ta'wiilaatin bi hasbi muqtadaahaa waaw wa dhakara nahwa maa sabaqa léegi <clears throat> mu ne kantaal imaam al-Qaadi Iyaad nee na amul wute ci biir <coughs> way wommatu jullit yi ñoom ñëpp ñi nga xam ne ñooy seen fuqahaa yi ak boroom xam-xamu xadiis yi ak ñi nga xam ne ñooy mutakallimi mooy ñi nga xam ne ñooy toppatoo ilmul kalaam di tawxiid ak ñi nga xam ne ñooy càmbar di xool mbir yi ak ñi nga xam ne dañuy taqlid këne aaya yi li feeñ ci aaya yi nga xamante ne nii ak texte yi nga xam ne ñooy wax ci di ci di wax ne di tudd yàlla na fi sama comme li wax ne amintum est am ngeen kóolute man fi sama ki nekk ki leen féete kaw an yax si fa bikumul arda mu daal di yëngal suuf seen kaw tremblement de terre mu ne at yu mel noonu ah yu mel noonu kene kenn du ko jàppe ala zahiriha kene yàlla daa nekk ci biir asamaan non bal mutaawila inda jami'ihim dañ koy interpréter ci li ëpp ci ñoom waaw waaw ñoom ñépp parce que tafwid ci tafwid façon interpréter la waaw parce que tawhid nee na la man mooy ki ne damay bàyyee mbir yi ni ko yàlla ba njëg yooyu mooy bu nee ne dañuy dàq maanaa yi nga xam ne moo am ci doomu aadama yi ak yi nga xam ne mbindeef yëpp dañ koy setal yàlla kooku façon interprété la waaw kon loolu loolu lu am am solo la moo tax mu ne inda jami'ihim ci ñoom ñëpp dañuy ta'wil waaw fa man qaala bi isbaati jihad képp koo xam ne wax nga saxal jihatu fawqa min ghayri tahdid ne waaw fawqa am na te amee nag amul luñ koy lu luñ koy natte ak lu ñu koy dëxale amul dëxal wala takyif te kayfa naka la loolu kenn du ko laaj ci ñoom minal muhaddisiin wal fuqahaa ci boroom xam-xamu xadiis yi fuqahaa yi mutakallimun ak boroom xam-xamu kalaam yi aqiida yi loolu dafa ta'awwala ma fi samaa yi kene yàlla fi samaa yi kay ala samaa ñu ne fii boobu du daa mais mooy dafa féete kaw asamaan